yemoon nañu tey ñu war a tàmbali ci fukk benn laaya bi foofu la ñu war a continuer muy gis onzième verset bi fi ñu suñu boroom di waxe baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim man dhal ladhi yuqridu allaha qardan hasanan fayudaa'ifahu lahu wa lahu ajrun kariim suñu boroom kon di wax ne man dhal ladhi ana kan mooy ki nga xamante ne nii yuqridu allaha mooy lebal boroom bi tabaaraka wa ta'aala qardan xasana lépp le goo xam ne nag bu rafet lay doon mooy boo ko defee nag fa yudaa'ifahu lahu moo borom bi bu ko defee lu ko ciy fekk nee na mu fulandil ko lahu ñeel ko moom moomale wala huuta dina ko ñeel ajrun pay karimun gu tedd tedd mooy ne nit ki na xam ne lépp looy def ci lu baax ci yàlla ci lislaam bii danga war a xam ne yow sa borom ku ko séqal séqoo koo koy jaam de na nga xam ne borom bi ngay defal moo tax ku ne yonent bi alayhi borom bi dafa bëgg ci jaam yi képp kuy jëf jëf ju man di doon mu defe ko na mu gën rafete ndax na xam ne boroomam lay jëflanteel loolu mooy leble bu rafet de waaye di joxe loo xamante ne nii yow ku la ko joxoon nga bañ loolu le xam nga ne du leble bu rafet de ñu borom ne yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim muy ñëw nag di wax nag mooy pay goo gële nga xam ne kooku bu ko defee dina ko fulandil kañ la koy fulandil fii ci àddina waaye résultat yi dina mat dina ko gise yow ma yow mal te dina am pay gu koo xam ne bu tedd la bu tedd lay am kañ lay xew mu ne yow ma bis ba nga xam ne taral mu'minina di nga gis ñooñu nangu woon gëm yàlla ba nangu maa defal di ma lebal leb bu rafet est ce que bi da nga dafa ñàkk bay leb déedéet loolu mooy ne mooy ne loolu borom bee ko dox soxlanteeg noonu digganteem ak ñun ngir teral ñu waaye mos ki moom lépp bind la sàkk la sàkk li ngay joxe lépp xam nga ne ko kooku ñàkkul bay soxla nga naan ko dabal ma dee mu ne yow ma bés ba nga xam ne laa leen di terale taraa mu ne bés boobu la ngay gis almu'miniina way ngëm yàlla yu góor ya wal mu'minaati ak way ngëm yàlla yu jigéen ñi yas'a nuuruhum seen leer yaa ngay daw ay aydiihim seen xar kanam ñu nga gis seen kanam mu ngay leer nañ wa bi aymaanihim seen ndejoor ya leen waay yi leen mbégte nekk leen ci mbégte waay haay waaye al yawma tey jii jannaatun mooy bis pénc ay aljana ngeen fii am yoo xamante ne nii lii de moom tajri dina daw min tahtiha caronam al anhaaru dex ya xaalidiina fiiha fa la ñuy béel fa la sax de duñu ko génn zalika loolee zalika lii huwa moom de al fawzu mooy fay mooy ngañaay gi al azimu gu màgg gi mu ne nag bis boobu est ce ñépp nii la mel mu ne déedéet déedéet yawma bés la boo xam ne keroog bés pénc ci yaqulul munaafiquuna ci la ñi nga xam ne dañ doon wane ne dañoo gëm ci seen biti te seen biir ëpp nekk li nga xam nag kéefër na ci ñoo ñële di naafiq yi mu ne yawma bés ba nag yaqulu dina al munaafiquuna naafiq yu góor yi wal munaafiqaatu ak naafiq yu jigéen yi lilladiina aamanu di wax ñi nga xamante ni nii ñooy ñooy ñi gëm yàlla unzuruna waay waay xaar leen ñu waay naqtabis min nuurikum ba bu ko dab leen daal di wàll daal di mën a tibb mën a gis ci seen leer gi man ñoo man ñoo dimbali tey ndax ci lépp lëndëm ndax yawmal qiyaam mbir yépp day lëndëm këris gës koo xamante ne nii amoo leer boo xam ne ci leeru jaamu yàlla lay tukkee mooy ci lëndëm ngay ne lii nag boroom bi comme que li mu waxoon ci suuratul baqara ne gis nga naafiq yi nee na ñooy yuxaadi'uuna allah dañuy jéem a dribble yàlla di ko jéem a nax wa huwa xaadi'uhum te xamuñ suñu borom mooy doxalanteeg ñoom ñoo ñële mooy ne ñoom dañoo nekk fii di wane ci biti kene ne gëm nañu waaye seen biir ñu ne bu kéefër ne nag borom bi la ñuy jéem a ndax bu ko defee li àtte yi waroon a dal ci kéefër giñ ne yëpp du leen dal ndax dañuy mbubboo l'islam di yàq ci lislaam waaye kenn mënalu leen dara parce que seen biti dañuy wane ne ay jullit lañu suñu borom nag yawmal qiyaam day bàyyi bu jëlee yéefër yi teg leen fële ñoom ñu xam fi ñu jëm jullit ñi mu teg leen fële naafiq yi nekk ci seen biir foog ne nag rëcc nañu foog ne nag tey nag naxati nañ borom bi comme ko doon naxe fi nga xamante ni mooy yawmal qiyaam mu ne fële ci àddina suñu borom bàyyi leen ba ñu nekk ak jullit ñi kese foofu yëpp lëndëm léegi nag mu defal ku nekk ci ngëm yàlla yi nag mu defal la sax leer bi feeñ leer nañ di la niital nga leer foofu leer nañ mel ni ay projecteur waaye ku nekk rek ak na sa ngëm yàlla tolloon lu toll noonu la ngay am ci wàllu leer kom ni ñu ko jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa ñoomin mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu anhu anhum wa ardaahum daal di koy nettali bés boobu nag suñu boroom dañ leen di bàyyi ba jàpp ne nax nañ ko mu bàyyi nag gëndëm gi kéegi nag ku nekk nag di génne ak leeram leeru gëm yàlla ñoom nag bu ñu am dara. nekk ca gannaaw ndax mënatuñoo avancé gis way ngëm yàlla yi di avancé di dem ñu naan leen haa waay waay yéen haa moom lay wax nii ne yawma yaqumu yaqulu bés boobu lay wax almunafiquna naafiq yu góor yi wal munafiqatu ak naafiq yu jigéen yi lilladina amanu ñeel ñi gëmoon yàlla keroog naan leen hee unzuruna waay waay xaar leen ñu waay naqtabis bu ko defee ñu wàll min nuurikum mooy ñu mën a tibb ci seen leer gi qiila arji'u ñu ne leen gaay ne leen waraakum seen gannaaw ca àddina faltamisu ngeen lambi nuuran leer foofale uti leen leer ndax leer gi du lay ñëw ba yawmal qiyaam daal di ko fay ut déedéet sa àddina nga doon jaamu yàlla jaamu yàlla yooyu moo joxe résultat wu leer yi de kon nag dellu leen te seen gannaaw faltamisu ngeen daal di lambatu nuuran leer foofale faturibat lool xam nga manu la nekk mooy kenn dee di bi ma ñëw ba foofu ñu naan la demaatal àddina àddina jeex na suñu borom nee noonu rek ñu daal di dóor baynahum seen diggante ñoom naafiq yi ak way ngëm yàlla yi bi suurin ci benn mur boo xamante ni mooy dox seen diggante nag lahu mu ne gis nga sa mur boo bële lahu baabun am na bunt boo xam ne baatinuhu gis nga biiram mooy côté ba féeteeg fa nga xam ne moom la way ngëm yàlla yu góor yaa yu jigéen ñi ne fiihi rahmatu foofu la da yërmande kese fa ne wa zaahiruhu la féete nag ca côté naafiq ya seen wàll ñoom min qibalihi al ginnaaw foofu fële côté naafiq ya moom min qibalihi jëme ci seen côté ñoom al azaabu mbugal mu tar doo nga fa ne waaw yunaadunahum léegi nag ba miir bi demee noon nag ñu nekk nag ca gennaaw mbiir ba nag di jëllu mbiiru seen mbokk way ngëm yàlla yole naan leen yu yunaadunahum ñu ngi leen di woo naan leen waay waay alam nakun maakum ndax waay yéen masu ñoo nekk ci yéen ñoo doon àndandoo di nekk ci jàkka yi bu daal di lépp loo xamante ne nii lu nurul war a ko war a la ñoo ci doon ànd ñuy bàyyeeg fii nii ci ginnaaw kon nag alam nakum maakum ndax ñu nekkuñu woon ak yéen fële ca àddina di defandoo jaamu yàlla ya xaalu way ngëm yàlla yi ne leen balaa aha kay ñu ñoo doon kay yéen a ngi doon ànd ak ñun walaakinnakum waaye li am ba des mooy yéen fatantum anfusakum da dangeen a fitnaaloon seen bopp mooy ne nekk ci loo xamante ne nii ndeke gëmu ngeen dara ak bokku ngeen ak ñun liñ gëmoon waaye ngeen nekkoon fa noonu di di di jaay sàkkal seen bopp wa tarabbastum ba pare li ngeen doon nekk ñun yépp yéen a ngi doon xaare lu bon dal ñu naan ndax ah, nañ ànd ak ñoom mooy bu ñu wéetoo nekk seen biir ñoom naafiq yi naan waay innama nahnu maakum xam ngeen ne ñun yéen lañ àndal waay dox yi nan la ñuy àndeek ñoom loolu comme ni ma ko leerale ci suratul baqara bu ñu ci àggee insha allahu taala ak saar yu mel noonu di leeral yooyu dinañ ci gën a dugg kon nag noon ngeen fi nekk woon bi ñu xaaree mooy ak dawaa'ir yu bon yi dal ñu ak musiba yi di xaar noonu yàlla yu mag yi feeñ yéesér yi daal di ñuy boom ba l'islam du avancé lool ngeen façon seen xol yi te lool ngeen ñu doon xaaree war tabtum ngeen nekkoon xol du dal gëmu ngeen li nga xam ne moom lañ gëmoon gëmu ngeen woon yàlla dëgg-dëgg wa gharratkumul amaani yu beneen jombe gu ngeen def ba tey manu ngeen a ànd ak ñun mooy wa gharratkumul amaani seen seen mébét yu bon ya ngeen yoroon bi am mébét yu bon moo leen lor de yooyu moo leen wor hatta jaa ngeen nekk ci rek jàpp ne bés dina ñëw ko yéen ngeen féete kaw ak yi ak di am ay mébét rek suma waay suma suma suma ta dara baaxu ci waay bu buli bu lii bu lii kese hatta jaa amrullah noon ngeen nekk ba dee daal di leen dikkal di mbiru borom bi tabaaraka wa taala wa gharrakum mu waroon leen foofu la ca àddina billahi ci borom bi lim leen doon dig di leen ci woo di gëm yàlla mu daal di leen ci wor ba topp ngeen ko al gharuuru ki nga xam ne mooy woraatekat bu mag bi iblisul la'in kon nag luy xew tey déglu leen ñu yéen naafiq yi ñun way ngëm yàlla yi ngeen di interpeller di woo ñooy wax ak yéen fal ma kon tey jii di ma qiyam fii ñu dóor mur bi suñu digganteeg yéen laa yu'khadhu minkum fidya kenn du jël ci yéen benn fidya min alladhi wala min alladhina kafaru lii borom bi moo koy wax ne fal ma tey laa yu'khadhu du ñu jël mooy biñ nee di wax noonu ñu wax leen lii borom bi ne fal yawma gis nga tey laa yu'khadhu duñ jël minkum ci yéen yi yàlla ko di leen ko ci wax yoo xam ne waxu boroom bi la bi leen ko egge ne leen lii la borom bi dogal tey fidya duñ jël ci yéen ngeen di jotu seen bopp joxe loo xam ne day tax ngeen mucc ci mbugalum borom mi du am de wala min alladina kafaru du caagante ni yéesér yi ñu njëkk a tàqale ji yéen ba yóbbu nar leen yóbbu safara ñoo ñit boroom bi du jotul jële ci ñoom benn rançon benn fidya ju amul dara lu ñuy joxe ngir jote seen seen mbokk bakkan tey ci mbugal yi bari ci ci mbugal yi ma waakumun naaru yéen naafiq yi ak yi